wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'du fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullahi azza wa jalla wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar a'aazani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Mbokk yi nekk ci kippaango gi ñépp ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di sant Boroom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbanikoo ci dellusiwaat ci sunu jotaay bi di waxtaanu fajar jotaay bi ñu bokk di ci jàng téere bi di lum'atul i'tiqad di ci jàng téere bi bokk eh, al-jaami' fi sunani wal aadaab wal li abi muhammad abdillah ibn abi zaydin al-qayrawaani alayhi rahmatu rabbil aalamiin tey mooy sunu ñaar fukkeelu jotaay ak ñett ñaan sunu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne lépp mi ngi ci loxoom ak sellal a ko dëggal ak nangu ba lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom daal di koy barkeel mbokk yi euh, ba tey ji ñi ngi ci leeral li nga xam ne moo di reegal yi nga xam ne dañ ci mën a déggee turu suñu borom tabaraka wa taala démb ñi nga doon ñi nga tolloon ci seddale li nga xam ne moo di melakaani suñu borom bi jalla wa ala yi nga xam ne melakaan yu soxla ci moom ki ne daa seddalikoo ñaari xaaj melakaani jëmm ak melakaan yoo xam ne melakaani jëf la ñu tolloon ci melakaani jëmm yi melakaani jëmm yi yi xam ne melakaan la fi jëmmi suñu borom bi jalla dañoo waxoon ne ay melokaan la yoo xam ne mooy yi nga xam ne yàlla du dañ di ko melakaanoo yàlla du ko du dañ di ko melakaanoo mu doon yoo xam ne eh, du masa tàqalikoo jëmmi sunu borom jalla wa ala comme niñ ko leeralee démb yooyu nag boroom xam-xam yi ñenn nit ñoom dañ ko séddale ñetti xaaj sifaat zaatiya macnawiya sifaat zaatiya xabariya sifaat zaatiya macnawiya xabariya yani wala sifaat zaatiya ficliya bokk maanaam yoo xam ne boo ko xoolee day nekk melakaanu jëmm ci benn côté waaye day nekk melakaanu jëf itam aha moo tax bu mujj bi xëy na mënees na koo dugal sax ci xaajub ñaare bi te mooy sifaat fi'liya ñoom noonu lañ koy séddalee melakaani jëmm yoo xam ne euh, wala sax ñu yam ci ñaareelu xaaj ñaari xaaj yooyu nga xam ne dañoo séddale euh, dañoo séddale melakaani suñu borom yi melakaani jëmm ndax yooyu yi nga xam ne dafa sax ci sunu boroom di ay melakaanu yu sax lay wax ñoom am na ñoo xam dañ koy séddale ñaari xaaj mooy sifaat zaatiya ak sifaat fi'liya waaye am na ñoo xam ne dañ koy séddale ñetti xaaj mooy sifaat zaatiya sifaat fi'liya sifaat zaatiya fi'liya bokk melakaan yoo xam ne melakaanu jëmm la ak melakaan yoo xam ne melakaani jëf la ak melakaan yoo xam ne daa boole ñaar melakaan la ci jëmmi suñu borom waaye nekk melakaan la ci nekk melakaan ci ay jëfam yooyu danañ ci ñëw pour mu gën a leer léegi nag bu ñëwee ci melakaani jëmm yi mooy yi ma doon wax démb yooya mooy yi nga xam ne hiya allati lam tazil lam yazil al-baari azza wa jalla yattasifu biha wa hiya allati lam tanfaku an az-zaati al-aliyyati jalla wa ala mooy yi nga xam ne du mas tàqalikook jëmmi suñu borom jalla wa ala yooyu nag boo ko xoolee dafa doon Eh, ñaari xaaj lañ koy séddale sifaat zaatiya maanawiya sifaat zaatiya xabariya mooy melakaan yoo xam ne melakaan le fi jëmmi sunu borom jalla wa ala waaye doon melakaan yoo xam ne comme ni mu ko waxee signification la mooy du loo xam ne luy feej la ci biti waa day doon loo xam ne maanaa la ak wundu la lu mel ne dégg lu mel ne gis lu mel ne kàttan lu mel ne li nga xam ne moo dina mel lu mel ne xam-xam yi ay melakaan la yoo xam ne la shakk dafa sax ci jëmmi sunu boroom jalla wa na mel li xam ne moo di dégg mel na xam-xam mel na li nga xam ne moo di ni gis yi melakaan ne jëmm la waaye maana wiya la kaan ne jëmm la waaye maana wiya la maanaam Eh, du masa tàqali ko suñu borom tabaaraka taala yàlla musta dañ di aji gis musta dañ di gis musta dañ di koo xam ne aji dégg la aji xamla la aji am kàttan la aji nameel la maanaam musta dañ di am kàttan bokk musta dañ di am melakaanu nammeel loolu ay melakaani jëmm la yoo xam ne signification la maanaam daa am lu muy wund loo xam ne day feeñ ci biti am na lu ñu tuddee sifaat zaatiya xabariya ñenn ñi di ko wax ixbaariya melakaani jëmm yoo xam ne maanaam texte moo ñëw di ko xibaare jaa'at nusuusun tuxbiru an subuutiha lillahi azza wa jal ay law lam ta'ti nusuusun tuxbiru an subuutiha lillahi azza wa jalla lama asbatna lillahi jalla wa ala su fekkoon texte ñëw di ko saxalal yàlla kenn xalaatu di ko saxalal yàlla yooyu nag ñu baree war dañ ci am problème lu mel ne melakaanu yoxo ko ni ko waxee woon lu mel ne melakaanu ndëggu lu mel ne melakaanu bët lu mel ne eh, melakaan yooyu aha yooyo ay melakaan layu sax ci suñu borom jalla wa ala suñu borom tabaraka wa moo ko saxal boppam comme dégg ak gis ak li nga xam ne moo dina mel yàlla ni ko saxalee boppam ak kàttan borom bi jalla wa ala da koo saxal lu mel ne melakaanu alxay melakaanu dund lu mas a tàqalikoo suñu borom jalla wa ala allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum lu mel ne melakaanu alqayum alqayumiya laa ko saxalal boppam jalla wa ala qad sami'a allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u taxaawurakuma inna allaha sami'un basir kon yàlla day dégg di gis ii da yàllaa ko saxalal boppam jalla wa ala inna allaha ala kulli shay'in qadir jalla wa ala suñ boroom am kàttan la waaye itam suñ boroom moo ko saxalal boppam te mooy loxo comme niñ ko waxee woon démb wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi suñ boroom neen asamaan eh, ak suuf da koy ngëpp ci li nga xamee ni si nii dama da koy tañ dafay nekk lu ñu taxañ ci am ndeyjooram loolu borom bi jalla wa ala moo ko xibaare dañ koy gëm ndax yàlla ci boppam moo ko xibaare te ñaari yoo xëy sunu borom ñaari yëpp ndeyjoor la euh, loolu nag danañ ciy ak leeral bu suba ak jàmm bu fekkee dañuy jeexal li nga xam ne moo di buntu bi ñu diggoon te moo di reegal yooyu yi nga xam ne dañ ciy saxal dañ ciy pour mën a saxal pour mën a dégg turi yàlla ak i melakaanam borom bi jalla wa ala nee na bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa ñaari yoxoom dañ koo tàllal ah, ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe yadullahi mal'a loxoy suñu borom daa fees dell tabe gi mi tabe ci guddi geeg bëccëg gi du tax mukk mu wàññeeku waaw nee na xoolal bam bam commencé bam maanaam ba yàlla commencé joxe ba bam bindee ba tey ji mi ngi joxe moom jalla wa ala loolu amul lenn loo xamee ne lu wàññeeku la ci suñu borom jalla wa ala loolu da lay jàngal ne sunu borom tabaaraka wa am na loxo mu waxaa ne saxalal ay baaraam ñeel sunu borom tabaaraka wa taala innal fi asbu'in min asaabi'i rahmaan yi mi ngi ci ay waaraam ci mi sunu borom yi jalla wa ala yërmaande yërmaakoon moo koy wëlbati ni mu ko soobe lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko saxalal borom bi jalla wa borom bi tabaraka wa di waxaat ne qaala yaa ibliisu maa mana'aka an tasjuda limaa xalaqtu bi yaday astakbarta am min al-aaliin iblis lan moo la tere nga lànk ba nga sujjootal loo xam ne ci sama sama ñaari yoxo ci laa bind muy aadama alayhi salaam moo ko saxalal boppam kon julit bi da ko war a saxalal yàlla jalla wa ala amul lenn lum ci ragal wala lum ci lum ci tiit wala lum ci yox suñu borom tabaaraka taala nee na am na ab loxo waaye nag loxo bi yàlla bokkut ak loxo mbindeef loolu rek nga la ciy jaam bi eh, di di wattandiku moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi nee na nasuluha an az-zunun al-kaadiba bu ñuy saxalal yàlla ay melakaanam itam dañuy fexe ba ñoŋal ko yi fexe ba aar ko ba njortu yi nga xam ne njorti fen la njortu yi nga xam ne du dëgg nañuy fexe ba génne ko ci suñu bopp maanaam bul jàpp mukk mukk ci ne loxo bi yàlla daa ndroog loxo mbindeef ndax laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til noonu ngay doxale sun borom jalla wa ala saxalal ay melakaanam ni mu ko saxalalee boppam ay doo ko nuróole nag doo ko waaye itam da ngay seetal yàlla li nga xam ne saxut ci moom waaye seexal seetal goo xam dàq goo xam ne du ànd ak eh, seetal goo xam ne du ànd ak ngay dàq melakaan yam saxalal boppam jalla wa ala ku jaarul ci ñaar yooyu nag faaw da ngay jéng faman janaba kila al amrayni inxarafa an jaadati ahli sunnati wal jamaa fi baabi al asmaai wa sifaat in inxarafa an jaadati ahli sunnati wal jamaati fi fi al asmaai wa sifaat borom bi jalla wa ala kon am na ay loxo sun borom jalla wa ala li koy tegtale mooy yàlla ko saxalal boppam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam saxalal ko yàlla te xam ngeen ne jàngoon nañ ci ba ñuy door a dugg ba ñuy waajee tàmbali régal yiñ mën a déggee tur yàlla ki melakaanam jalla wa ala bokkoon na ci manhaj bañ tegoon mooy lépp lu yàlla melal boppam ci alquranul karim wala yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam melal ko yàlla ci sunnaam su wérsi loolu dañ koo war a war a gëm dañ ko war a gëm dañ koo war a tuddee yàlla dañ ko war a melal yàlla bokk lépp yàlla tuddee boppam wala mu melal ko boppam ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tudde ko yàlla wala mu melal ko yàlla ci sunnaam su wér si dañ ko war a tudde yàlla melal ko yàlla waaye tudde gi ak melal gi rek tey tegee ci anam gii mooy duñ ko nuróole duñ ko fiiri firin wu gudd taawil taawil musiba anam di jàpp ne loxo bi la muy tekki mooy xéewal wala la muy tekki mooy kàttan loolu mooy saxiix dëgg la loxo mën na firi kàttan kenn du ko weddi waaye nag fii firiwul kàttan moom fii nii firiwul fi kàttan mukk loolu lu jar bàyyi xel la maanaam loxo dëggantaan la suñ borom jalla wa moom moo saxalal boppam ab loxo kenn du ko weddi waaye nag nu mel nan la ko melakaan wala jaam bi xamut bindee fii rek bindee fii ci seen jëmmi bopp bindee fii ci seen jëmmi ñoom ci seen loxo yi sax dañoo wuute te loxo la loxo la ci boppam ñëpp xam nañ ne loxoy bàyyi yi ma bokkut ak loxo yi doomu aadama même doomu aadama yi sax loxob liir bokkut ak loxob loxob bokkut ak loxo mag kon bu dee mindee fi ci seen biir seen loxo yi dañuy wuute fama baabuk fama yaani fa allahu min baabi awla kon ci suñu borom jalla wa ala ci la gën a yey kon loxo firiwut mukk kàttan ci li nga xamee ne moom la ñuy wax ci suñu borom di ko firee loxo mi ñu koy firee li nga xamee ne moo di kàttan de dëgg la nag ci siyaaxu luga al arabiyya am na foo xam ne bu fa ñëwee loxo xëy na mën na koo firee li nga xam ne moo di kàttan moo tax ahlu sunna wal jamaa téréewuñ taawil waaye taawil dañ koy firi firin bu gudd wala firin boo xamee ne si nii da ngay firee wax ji loo xamee ne dafay dëppook signification bi nga xamee ne moom lay tekki ci bërëb bi mu nekk te mooy siyaax bi tëralin bi su boobaa loola ahlu sunna dañ ko dàq su fekkee na nga firee baat ba wala nga la nga tekkee baat bi signification bi siyaaq bi nangu na ko siyaaq bi nangu na ko waaye su fekkoon tey dañoo jël loxo bi yàlla firee ko kàttan ci misaal am na ci béréb yoo xamee ne siyaaq bi mënu koo nangu waaw siyaaq bi mënu koo nangu lu jar a bàyyi xel la borom bi jalla wa ala nee na ñaari yoxoom dañ koo tàllal ñaari yoxoom dañ koo tàllal moo koy dépasser nu ko soobee waaw su fekkee da ngaa firee foofu loxo da nga ko firee kàttan wala xéewal yadaahu ñaari joxo la su fekkee da nga ko firee kàttan wala nga firee ko xéewal kon lan lay tekki mooy ñaari kàttanam ak ñaari xéewalam ana ñaari kàttanu yàlla ndax yàlla ñaari kàttan rek la am bu fekkee da ko firee yan mooy ñaari xéewal yi ndax yàlla ñaari xéewal rek la am laa taq laa yaqbaluhu an-nass hadha ta'wil laa yaqbaluhu laa yaqbaluhu an-nass laa yaqbaluhu an-nass texte bi mënu ko nangu parce que bu fekkee texte bi da ka nangu la muy tekki mooy yàlla ñaari xéewal la am wala ñaari kàttan te loolu kenn xalaatu di ko askamale yàlla kàttanam kenn xamul fu mu toll xéewalam itam kenn xamul fu mu toll wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la yàlla wax boo leen di lim xéewalu yàlla doo leen ko mën a jeexal kon buntu boobu ñu baree bari ci waa lislaam lañ caa jéng loolu jar a bàyyi xel la beneen bi mooy wax gi mu wax ne eh, wax gi yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wax ne eh, baaraam yi xéew yaani xol yi ñi ngi ci baaraami ci baaraami sunu borom yi jalla wa ala moo ko wëlbatee nu mu ko soobee mi ngi ci diggante baaraami ci baaraami yàlla moo ko wëlbatee nu mu ko soobee diggante bi nag tekkiwut ci ne dañuy laalanteeg yàlla day xol yi day laalanteeg baaraami sunu borom déedéet ndax borom bi nee na diggante asamaan ak suuf diggante wa saxaabil musaxari bayna samaa'i wal ard niir yi nga xamee ne si nii dañ koo tàggat ci diggante asamaan ak suuf ndax niir yi day laalanteeg asamaan wala mu laalante suuf la kon albayniya laa yastalzimu minha almumassa almulamasa laa laa laa yastalzimu minhu almulamasa diggante ñaari mbir ak ñaari mbir te kiwut bu ne waxee mbir mi mi ngi ci diggante ñaari nangam rek loolu day waree ñoom ñaar dañuy laalante waaw foofu su fekkee da ngaa loxo muy xéewal wala kàttan waaw yan kàttan wala yan xéewal mooy yi nga xam ne xol yi ñu ngi ci diggante ñu ci seen diggante yan ci kàttanug yàlla hmm? ban ci kàttanug yàlla ci kàttanu yàlla yi mooy yi nga xam ne xol yi mi ngi ci mi ngi mi ngi ci digganteem ban ci xéewal ci xéewal yàlla yi mooy yi nga xam ne xol mi ngi ci mi ngi ci digganteem loolu xëyru saxiix moo tax seen taawil yi la chaque ci ne taawil taawil danaa ci ñëw bu subaa moom itam du taawil du loo xam ne lu baax la la chaque du lu jaadu du lu jaadu kon jullit bi war naa bàyyi xel buntu boobu bu baax a su fekkee sax euh, li may leeral ci buntu melokaan yàlla yegg na laa bëgg a wax bu fekkee yeggul ñëw ci ginnaaw suba insha allah kon jullit bi na góorgóorlu ci buntu boobu beneen ba ca desaat moo di suñu borom jalla wa ala wax gi mu wax ne lima xalaqtu bi yadayya qaala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima xalaqtu bi yadayya yow iblis dal moo la teree sujjóot dal moo la teree sujjóotal loo xam li nga xam ne maa ko bindi sama ñaari yoxo sama ñaari yoxo yàlla wax waaw boo ko fiiree sama ñaari xéewal wala sama ñaari kàttan ñaari ñaari ñaari kàttan yan la Ibrahima la la yàlla bindee Adama yan mooy ñaari xéewal yi yàlla bindee Adama hada ta'wil la yaqbaluhu nas texte bi mënu koo nangu benn su fekkee itam ñaari kàttan lay firi wala ñaari xéewal waaw kan mindeef yi mooy koo xam ne yàlla bindu ko ci kàttanam ak ci xéewalam kon dañoo bëgg a wax ne mindeef yëpp yàlla ci ñaari wala ci ñaari xéewal leen bi leen bind def beneen ba ci desaat mooy kan ci mindeef mooy koo xam ne yàlla bind ko ci kàttanam ak ci xéewalam kenn ku nekk ci mindeef yi yàlla ci kàttanam ak ci ak ci xéewal la moo tax mu bind la su fekkee mindeef yépp ñoog aadama ñoo yam ci loolu yàlla mooy ci kàttanam ak ci xéewalam la leen bind te yàlla fii nee na aadama ci sama ñaari yoxo ci laa bind kon aadama ban ngëneel la am ci ñeneen ñi ci des aadama ngëneel lim am ci yeneen doom yeneen yeneen yi yaani mindeef yi ak ak i doomam mais ngëneel ngëneel lim am ci seen kaw mooy yàlla bind gi ko bind ci loxo bopp ci loxo ñaari loxo yi boppam jalla wa ala loolo moom dong moo ko am ci mideef yi moom dong moo ko am ci doomu aadama moo ko am ci nit ñi ci jinne yi moom moo ko am ci moom waaw su fekkee nag dañoo wax ne aadama la muy firi la yàlla wax li ma bind ci sama kàttan lay tekki ak sama xéewal kon aadama amul leen loo xam ne da koo gën a nit ñi ndax ñoom ñëpp yàlla xéewale leen ak ci kàttanam ci leen bind kon loolu jar a bàyyi xel la beneen bi mooy su fekkee da ngaa bëgg a wax ne xéewal ñaari yoxo ñaari kàttan lay tekki wala ñaari xéewal lan lay laaj mooy lan moo tax nga di ko loolu lan moo tax nga di ko firee li nga xam ne moo di kàttan ak xéewal ñay def lu mel noonu la ñuy faral di wax mooy firee ko loxo loolu lam ciy tekki mooy yastalzimu minhu isbaatul isbaatul jaariha lillahi azza wa jalla da ngay ay da saxal loo xamee ne day mel ne cër bu ni ñu mënoonu rek mel loxo nii bi ñu xam boo xamee ne ay deret ak ay sidit ak yooyu da cee aju nasalullah salamata wal afiya ta'ala allahu an dhalika uluwan kabira an uluwan kabira man qala laka anna al yad hiya al ma'rufa faqat man qala laka anna al yad idha qulna al yad al mutabadil ila zin hiya al yad hiya al yad al ma'rufa kan moo la wax ne loxo buñ ko waxee rek mooy loxo yi ñu xam yi nekk ci doomu aadama yi nga xam ne ay ñaq ak ay sidit ak ay deret yooyu da ciy ànd ku la wax loolu xan moo la wax ne loxo loolu rek lay tekki loolu rek mooy biñ ci xam kon daal yow idan anta tasawarta fi aqlika al yad al ma'rufa idan shabbahta allah bil makhluq awalan summa summa awwalta kon yow da nga nurale yàlla ak mbindeef ba noppi door a taawil li nga xamee ne moo di baat bi ndax yow la nga xam ci loxo mooy loxo bii ñu xam rek loolu musiba féetewu ko kaw sunha an an zumil kadiba sunha ani dhunumil kadhiba fexeel ba fexeel ba sàmm fexeel ba ñoŋal melekaan yàlla ci njort yooyu nga xam ne dara amu ci bu ñu waxee loxo bu ñu waxee loxo nun mbindeef yi biñ ci xam mooy loxo mbindeef waaye bu yàlla xamuñu ko ginnaaw xamuñu ko nag lan moo tax suñ xel di dem ci yooyu nga xam ne mooy loxoy mbindeef ba tax ñu di ko ñu ne déedéet duñ ko soxalaleel loxo diggantaan ndax buñ ko soxalalee kon la muy tekki mooy ay cër ak ay ñaq ay deret ak yooyu da ciy aju su boobaa lañ lay wax mooy yow booba mooy loxo mbindeef bi nga xam booba mooy loxo mbindeef bi nga xam waaw ndox loxo mbindeef bi nga xam kese kese moom rek moo am ci loxo déedéet déedéet mukk ci ay loxo kon na yeneen loxo yoo xam ne xamoo ko yoo xamee ne bu waxee loolu tekkiwut ñëw tekkiwut ci ne la cay tege mooy yii am ci loxoy mbindeef yi nga xam moo cay am jara bàyyi xel. beneen bi mooy su fekkee loolu nga wax ba tax ba tax nga lànk ne dama ko saxalal yàlla loxo bi loxo dama koy saxalal kàttan ak na mel dañ naan la ndax mindeef amul kàttan amul na mel mindeef am na kàttan am na na mel di xanaa kon boo nee kon yàlla loxo yi li muy tekki mooy xéewalu yàlla ak nammeelam suñ xel day dem ci wala kàttanu yàlla ak nammeel ak xéewalam suñ xel day dem ci kon xéewal gi mindeef am ak kàttan gi mindeef am ah waaw kon nuróole am na foofu kon ndax ni yàlla amee kàttan am na mel am xéewal noonu la mbindeef am kàttan am na mel am xéewal moo tax la faral di wax naan ah, am na kàttan am na am na na mel yàlla am na kàttan am na xéewal waaye kàttanug yàlla xéewalam bokkutug bokkut ak kàttanug mbindeef bokkut ak li nga xam ne mooy xéewalu mbindeef ñu ne la qul fi sifati alquwati wan ni'mati wala qul fi sifati alquwa maa qulta fi sifati alyad li nga wax ci kéewal gi ak ci kàttan gi wax ko ci ci loxo bi yàlla am na loxo mbindeef am na loxo waaye loxo bi yàlla bokkut ak loxo mbindeef moo tax al qawlu al qawlu fi sifatin waxida kal qawli fi sifatin uxra li ngay wax ci melakaan wi wax ko ci weneen melakaan wale ndax la yan ak la la yóbbee ba tax nga dàqal yàlla melakaan wi ba di ko na naneen ma melakaan wi nga daq mi ngi ci biir maanaam la ngay daw mi ngi ci biir melakaan wi melakaan wi nga saxal la ngay daw ci melakaan wi mi ngi ci melakaan bi du jara bàyyi xel la mbokk jullit yi lii moo wax ci melokaan nag moom laay wax ci li xamee ne moo di bët bi yàlla saxal boppam muy ñaari bët moom laay wax ci li nga xamee ne moo di tànk ndëgg yàlla saxal boppam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñu borom jalla waala da koo saxalal yàlla da koo saxalal boppam jalla waala kon jullit bi na ko saxalal yàlla ni ko yàlla saxalalee boppam du jara bàyyi xel waaye nag bum ko melal nag bum ko melal mukk waaw buñ ko melal mukk bu fekkee dañoo wax na yéen da ngeen a yàlla loxo kon da ngeen nural yàlla ak mindeef ñu ne leen saxalal yàlla loxo loolu du jaagee ne nural ak yàlla da ciy amee déedéet parce que borom bi jalla wa ala amul lenn lu mel a comme ay melakaanam itam nuroo ko mindeef loolu kon lu jara jara bàyyi xel la jalla wa ala bu dul loolu kon moo melakaan yi yàlla saxalal boppam dañu xam ko ci mindeef kon da la doon naan danaan nuróole da ca am ndax yàlla mel ne day gis te mindeef day gis. yàlla mel ne day dégg te mbindeef day dégg yàlla mel ne am na xam-xam te mbindeef am na xam-xam te yow mi saxal yooyu danga nga njort da jàpp ci ne yàlla mi ko am bu ko bokk ko mbindeef ci genn anam loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax ci jullit bi bunt bi bu ko jullit bi déggee nii mel xalaas buntu buntu melakaan yàlla ak ci turam su boobaa loola amu ci lenn loo xam ne dana ko jànkuwante ci xeetu am lënt kon lii la ñuy sifaat zaatiya ixbaariya mooy melakaani suñu borom jalla wa ala yi nga xamee ne yàlla da koo saxalal boppam mu doon yoo xam ne euh, xibaar moo ko indil yàlla saxalal ko yàlla jalla wa ala beneen bi mooy borom bi tabaaraka wa taala wax gi wax ne am naa loxo loolu dañuy wax ne yàlla am na loxo yàlla wax gi wax ne am naa loxo nun dañuy wax ne borom bi jalla wa ala am na loxo. yonent bi alayhi salaatu wax ne yàlla am na loxo ñun dañuy wax ne yonent bi ñun dañuy wax ne yàlla am na loxo loxo dëggantaan kenn du ko firee kàttan wal li nga xam ne moo di xéewal waaye loxo bi nu mel nag kenn xamu ko nu ko yàlla melakaanoo yàllaa ko xam moo tax ahlu sunna wal jamaa eh, dañuy saxalal yàlla li nga xam ne yàlla da ko saxalal boppam lu jar a bàyyi xel la waaye nag ànd ak luñ ko saxalal yàlla itam dañuy ànd ak maanaam eh, luñ ko saxalal saxalal yàlla ànd ak loolu lépp nag dañuy bàyyee melakaan wi yor yàlla sunu borom jalla waala léeg-léeg nga dégg naan la mazhabu salaf tekkiwul ci ne dañuy fiiri li nga xamee ne moo di melakaan yooyu saxalal ko yàlla dëggantaan loolu mazhabul xanaabila loolu xeyru saxiix ñooy wax ne loolu du mazhabu salaf mazhabul xanaabila la ñoo jéem a firi li nga xamee ne moo di maani yi wala ayaatu sifaat di ko jéem a firi loolu mazhabul xanaabila la te Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatu rahmatullahi jalla wa ala loolu lékkul lu wér téere bi ki ko taali téere bi ñuy jàng mooy al fi sunani wal aadab wal maghazi wat taarix ki ko ki ko ki ko taalif ci al-Maalikiyya la bokk ci al-Maalikiyya ca la bokk bokku ci al-Hanaabila waaw su fekkee loolu mooy mazhabul Hanaabila waaw kii kon ndax kon danaan ci buntu bii ci al-Hanaabila ca la bokk déedéet loolu mooy mazhabus salaf loolu wax ko bëgg yàq rek la mooy ñi jëpp ñi bëgg a jàpp ahlus sunna wal jamaa ñi ñetti sect mooy mooy al-Hanaabila al-Maturidiyya al-Ash'ariyya loolu ghayr sahih al-Ash'ariyya wal Maturidiyya bokkuñ ci ahlu sunna wal jamaa ñoom ci kuréelu biddaa yi ci lañ bokk ahlu sunna wal jamaa mooy ñi topp as-salafu as-salih fi isbaat al-aqaa'id wala fi isbaat al-asmaa' wa as-sifaat kamaa athbataha as-salaf kamaa athbataha as-salaf te loolu waxi al-imaam Maalik régal la ci buntu boobu te imaam Maalik ni ñuy wax bokkut ak al-imaam Ahmad ibn Hanbal bal moo ko féete sax moo ko féete ak mag ci as-salafu saalih ci al-qarnu al-imaam Maalik bi ko waaji waaxe ko waaji laajee kayfa istawa mu ne ko al-istiwaa al-istiwaa ghayru majhuul wal kayfu anhu ghayru ma'luum was-su'aalu anhu bid'a nee na al-istiwaa lu ñu xam la kenn réeréwu ko ci làkku arab li muy tekki waaye nan la ko yàlla melawoo loolu kenn xamu kon Ibrahima imaam Maalik tekki na baat bi kon su fekkee da ngaa bëgg wax ne melakaani yàlla yi tekki ko di ko tekki carrément di ko firi loolu mooy mazhabul xanaabila lu tax imaam Maalik di ko firi naan alistiwaawu baat bi li muy tekki te mooy yemoo ak sax yaani yéeg ci kaw arash kon nu mu ko firee woon wala kawe ca wala sax ci kaw arash wala kawe ci kaw arash euh, wala ko ci kaw arash nee na kon signification bi ci làkku arab kenn réeréwu ko lu tax imaam Maalik di ko di ko firi ginnaaw mooy mazhabul du mazhabu salaf lu tax imaam Maalik di ko firi tamit imaam Maalik ba mu fi nekk boobu Hanaabila yi amaguñu amaguñu woon ci as-salafu saalih ci la bokk hada ghayru sahih loolu du lu wér loolu jar a bàyyi xel ne ko al-kayfu anhu ghayru ma'lum wal kayfu ghayru ma'lum ni ko yàlla meloo kenn xamu ko kon lii mooy madhabu salaf fii baabil asmaa'i wa sifaat fii taqrir fii taqrir fii taqririhi kon loolu lu jar a bàyyi xel la waxtu bi dem nañu suba ak jàmm incha allah danañ continuer génn ci beneen xaaj bi ci des. te mooy lu aju ci wàllu li nga xam ne moo di as-sifaat al-fi'liya ak as-sifaat az-zaatiyya al-fi'liya ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله